subhaana waay waay mooy ne mbir mi daal tanzih la de mooy boroom bee sori li nga xamante ne ni moom lañu xamul dara ci kéeféer yi ak ñi koy bokkaale gaa yoo yële ak ko sori ay waay moom subhaanahu subhaana subhaana alladi ay waay kon gàcc ngaalaamaa moom de aka sori waay li nga xam ne moom lañ koy tuumal alladi kooku mooy kan mooy ki nga xam ne asra moom moo tukkil bi abdihi ci jaamam bi jaamam boobu nag mooy kan mooy seydina muhammad ibn abdillah ibn abdi ibn ha ibn abdillah ibn abdul muttalibi wala shaybatul hamdi ah kon nag moomu la la mooy jaamam bi laylan mooy laylan bi mooy day wane loo xam ne lu tuuti la benn partie ci guddi gi fan la ko rañaa la ko tukkil minal masjidil haram yi jóge fi nga xamante ne nii mooy jàkka ji nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala daal di koy ormal daal di koy def sanctuaire ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa yóbbu ko ca jàkka ja nga xam ne mooy bi gën a sori li tax ñu naan ko nag masjidul aqsa parce que mooy jàkka ji mooy digganteem ndax digganteem ak euh, fi nga xam ne mooy kaaba gi mooy mooy ba gën a sori dafa sori lool mooy dañoo sorante te mooy doon jàkka bi nga xam ne moo moom ndax baytul maqdis boobu xam nga kaaba gi la suñu borom moom li jëkk a def ci kaw suuf mooy comme la mu waxoon comme niñ koy gisee ci saar yi ci kaw ne inna awwala baytin ne néeg dëgg dëgg néeg bi nga xam ne moom lañ njëkk a teg ngir di ci jaamu yàlla di ko ci sant di ko ci màggal mooy lalladi bi bakka mooy bi nga xam ne moo nekk bakka loolu waxoon nañ la buñ ci accès dinañ ñëw lu tax ñu naan ko bakka di ko wax makka loolu insha allahu taala kon moom lañ njëkk a defar ginnaaw bi ci lañ defal jàkk ji di baytul maqdis di li nga xamante ne mooy jumaa boobule nekk fa nga xamante ne nii moom mooy Jérusalem kon nag mbir maa ngi noonu le moo tax ñu naan ko masjidul aqsa mooy ba gën a sori nga xamante ne nii moom masjidul aqsa moom ma lee mooy dafa sori de léegi nag mu ne alladi mooy selon ki nga xam ne moo jóge moo moo dëkk Makka voilà ki dëkk Makka boog diggante Kaaba gi mooy dafa sore loolu lay wax nii mu ne alladi masjidul aqsa boobu nga xamante ne nii muy jàkka jooju nekk fële ca Iliya nekk fi nga xamante ne mooy Sham nekk fi nga xamante ne mooy Jérusalem alladi bi nga xamante ne nii baarak naa xawlahu ñun borom bi tabaaraka wa taala ñun dañoo barkeel la ko wër léegi nag bu dee borom bi nag dafa barkeel la ko wër yàlla mooy kon épicentre barke ba la tax barke ba la mooy fa mu tukkee dëgg-dëgg fa mu ko gën a def mooy ci jàkka ji léegi mooy diffuser mooy nekk doo xam ne day day day day day wa day day day day yaatu nag ci li nga xam ne moo ko wër loolu moo tax borom bi tudd xaw la li nga xam ne dafa barkeel ci ci ci la ko wër bu dee la ko wër lañ barkeel moom moom jàkka jooju nga xam ne fa la yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam daje keroog fi nga xamante ne nii mooy laylatul isra moo kon jàkk jooju jar naa waxa mooy kooku kon barkeel ko mënu koo tudd moo tax suñu borom wax loolu le mais barkeel ci lan ci yonent ya nga xam ne ñoom la fa def ci wàllu baatin wala it ci wàllu zahir mooy la nga xamante ne nii leer ya nga xam ne ñoo fay tukkee borom bi la nga xam ne moom la def ci suuf soo sële nga xam ne barke la boo xamante ne nii bu kenn man lu tudd la ak lan waaye loolu mooy ak barkeeb la nga xam ne mooy ci biti nii la fay ñor ak yi nga xamante ne nii façon jinaanul ardi ajjana yi nga xam ne wax foofu ku xam Sham xam ne Sham daal léegi daal la guerre yi ñoo ko yàq rek boo demee ay Syrie ki ay Palestine ki gaayoo yëlee guerre yee yàq yenn ko day rek waaye wallahi foofale ñoo ko gisee naat gi mu naat bari li nga xamante ni ay fooytéef ay fruits yoo xamante ni nii yu wuute la ay meññeef yi nga xamante ni moom ngay dégg ca at tiin wa tiini wa zaytuun boo bële nga xam ne yooyu yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay xéewal yu bari borom bi moo barkeel suuf soo sële barkeel ko ci yonent ya fa ne barkeel ko ci njàngale yu rawe yu kawe yi yi nga xam ne moom lañ fa doon def waaye barkeel ko ta foofu mooy bul fàtte ne foofu la fa la yawmal qiyaam di xewe ah fa la ñuy àttee nit ñi bu kenn yaakaar leneen ah loolu waxoon nañ la ko laa mooy bilaadu Shaam foofu la mooy ardul mahshar fa nga xamante ne nii fa la borom bi di pange jaam ñépp ngir àtt leen keroog yawmal qiyaam wallahu ta'ala a'lam kon nag mu ne alladi kon mooy bi nga xamante ne nii baarak naa xawlahu kon nag mu ngi noonu nga xam ne malaaka yi dañ fa doon wàcc di indi wax yi ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaye mu nekk ci dëkk yi nga xamante ne nii ñooy yu màgg yi te garaaw mooy borom bi def ci ay secret lu ne nga xamante ni kon noonu la de kon nag mu ne lu nuriyahu moo borom bi lu tax nga yóbbu ko moom sa jaam boobale alayhi salaatu wassalaam jëlu ko fii ci kaaba gi buñ nee ci kaaba gi nag leeraloon nañ ne néeg yaay ummu haani mooy sayyidatu ummu haani bint abi taalib radiyallahu taala anha ak li nga xam ne mooy ñëw ba ci kaaba gi yooyu yëpp day wane ne foofu rek lay wax mooy mooy ne foofu mooy ba alxaramul makki léegi nag mu ne kon nag leen riyahu ngir ñu dañ ko ko dañ koo tukkil noonu la de li nuriyahu ngir ñu wan ko min ayaati dina alhamdulilah ci suñu laaya yi nga xam ne yu màgg yi suñu boroom nag tuddul fii laaya yi xam nga dina gis yonent woo xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam suñu boroom moom daa wax la mu ko wan waaw wa kadhalika naka nii nuriya lañ wan ibrahima Seydina Ibrahim malakut Ibrahim malak Ibrahima malakut samaawaati wal ard moomeelu asamaan ak suuf loolu wan na ko moom wax na foofu lam ko wan waaye yonent mi alayhi salaatu salaam fii moom waxu ko moo tax mu ne li nuriyahu ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu laaya yi nga xamante ne yi ca gën a màgg nag mooy du tabaay bi yàggoo nga xam nañ naan lu tuuti déedéet mooy yi ca gën a màgg lañ ko wan moom moom Seydina Muhammad moo bële innahu dëgg-dëgg moom de huwa samiu moom borom boobu as-samiu mooy aji déggaakoon de te moo doon dégg lépp loo xamante ne nii keroog ba mu koy tukkee la xew albasiru te mooy ki nga xamante ne mooy aji ki nga xam ne moo doon gis lépp ci sous sa surveillance la newoon de moom mooy ki nga xamante ne nii ah moo doon saytu lépp li nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam ci tukki baak ba mu ñibbisee ak la nga xam ne moom la wax ak waa Quraysh ak ñoom Abu Jahli nag lañ ko tontoog weddi gaak yooyu yépp borom bi nee na sami'u amul dara lu ma ci rëcc daal basiru te mooy ki nga xamante ne nii mooy aji gisaa kon gi moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne nag léegi nag ginnaaw loolu le mu pare ci loolu moom Seydina moom moom borom bi tabaaraka wa taala di dikk nag ci li nga xamante ne nii mooy ah léegi nag mooy li nga xamante ne nii mooy benn nettali boo xam ne bu kenn foog ne fii mu ne borom bi daa bàyyi li mu doon wax waxi leneen loo xam ne amul ak lien fii loolu moom mooy li nga xam ne ku xamul alxuraan moo koy jàppe noonu waaye kooku dëgg-dëgg mooy xamul dara danga waxu alquran amul benn xaraf bu ci ne lu dul dafa am lien dafa am ak lëkkaalik li ko jiitu ak lay ñëw ca kanamam ndax loolu mooy alxakim muy borom bi tabaraka wa taala mu xereñ ni nga xamante ne nii moom moo ko def taw kàddoom la kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag mu ne wa aatay naa nag mu ñëw nag di ñu duggal ci nettali boo xam ne liñ ko fi gisa bari loolu moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim naan kaadal qur'aanu an yakuna musawiya mu ne tuutee des alqur'aan nekk lépp daal ci nettali yi mu nekk nettali ki nga xamante ne ni mooy Seydina Muusa mi waay ibn Imran eskay moom alayhi salaatu wassalaam kon nag mbir maa ngi noonu la dee léegi nag di nga xamante ne nii nag loolu la kon nag mu ne wa aataynaa kon nag ñoo jox Muusa suñu ndaw bi nga xamante ne ni moom la ñuy wax Muusa muy Muusa ban ibnu Imran alayhi salaatu wassalaam nenn mi alkitaaba maa ko jox téere bi di tawraat de wa ja'alnaahu ñu def téere boobu hudan mu nekk jub li bani Israa'iila mooy mu nekk jub goo xamante ne nii ngir waa banu Israa'iil la ngir nga xamante ne nii ñu ciy gindeekoo manuñoo nekk di gindeeku lu dul ñu jàpp ci téere boobu te nag ñépp ci yem xeet yépp bu suñu borom masa wàcce daal di yoon wàcce fa yonent alayhi salaatu wassalaam jox ko téere dafa def ne gindeeku ci xeet wa def na ko ci téere boo pële ngir def ko ci loo xam ne dañ koy takk ku ko téye ko man koo ma nga xam ne moom du rëcc loolu lu ama am solo la loolu moo tax boroom xam-xam yi bokk nañ ca lay yi gën a rëy yoo xam ne moom la ñuy lay que ne xam-xam dañ koo war a takk di ko bind mooy boroom bi tabaaraka wa taala walillahi al-mathalul a'la moom mbir yi dana mbir yi wa kullu shay'in ahsaynaahu fi kitaab lépp loo xam ne luy am la rek lépp loo xamante ne nii lépp rek moom borom bi daf koo tënk daal di koy bind daal di koy peeg fii kitaabin ci téere bu dee borom bi tabaaraka wa taala mooy def loolu la nga xamante ne nii mooy nit ki dafa war a nekk koo xamante ne nii rabbaani lay nekk koju borom bi tabaaraka wa taala moom lay nekk loolu moo tax. kon nag affaire yaa ngi noonu dafa war a nekk loo xamante ne nii nii la de moo tax am takk bu amul ci njàng moom bon boo ba moo au revoir quoi mooy dara duuxu ko fa jële de kon nag mooy takk takk nag dafa may takk yu wuute takku qalb kitaab zabtu enregistré nasxo yooyu yëpp mën naa nekk mooy takk bind takk mokkal ak takk loo xam da nga koo enregistré yooyu nag yi ci gën mooy nga boole yëpp yooyu yëpp nga xam ne bu bii rëccee moom beneen bi du rëcc waaye mbind mi moom lu am am solo la mu ne kon mu jox Seydina Muusa alkitaaba téere ba de di tawraat kon wal ja'alnaahu ñu def téere boobale hudan jub li bani Israa'iila ñeel doomu Israa'iili di Seydina Yaqub ni nga xam ne ci moom mii ci ñoom la bokk alayhi salaatu wassalaam lan lañ leen fa wax ca biir téere ba mooy allah tattaxiru la fa gën a màgg te moo gën a màgg ci bépp téere bu yonent alayhi salaatu wasalaam wàcce allah tattaxiru min duni wakiila bu leen jàpp mukk ngalawaay yi bu leen jàpp mukk min duni wëllif mu man borom di tabaaraka wa taala mi leen wàcceel téere bi wakiila koo xam ne moom ngeen di wéer seeni mbir koo xam ne moom ngeen di jàpp def ko ki nga xam ne mooy borom di ko jaamu wëllif ma ah loolu ngal la waay de moom bu leen ko def de maa ngi leen di artu yéen seen borom mooy mu ngi leen di artu ci lan li nga xam ne mooy shirk bu leen ma wutal ko ngeen may bokkaaleel mukk bu leen ma wutal koo xam ne moom ngeen naan borom la ko man de mukk mukk mukk koo xam ne mooy taxaw seeni mbir di leen taxawul yépp déedéet kooku borom di la tabaaraka wa taala kon ngal la waaye bu leen ma wutal koo xam ne moom ngeen may bokkaaleel koo xam ne moom ngeen ne yéey moom ngeen di wéer seeni mbir mu ne nag zurriyata man hamalna ma nuux mooy yéen ñi nga xam ne yéenay xeetu yéenay sëtu ñi nga xam ne ñoom laa yenoon ca gaal ga ma nuuxin ñu ànd ak seydinaa nuux kon nag lii moo tax ñenn ñi bañ gisoon naa zurriyata man hamalna ma nuux ñu ne kon ña desoon ca gaal ga sekkiwul ne ñoom ñëpp seydinaa nuux direct lañ mais mooy ña fa newoon ñoom ñëpp